أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول الإمام الحجة العالم أبو زكريا an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal ishriin ba'dal mi'a wa an Jaabir ibn Samurata radiyallahu anhumaa annahu qaala kunna idaa atayna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jalasa ahaduna haythu yantahi rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiithun hasan qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullahu ta'aala ginaaw biñ jeexalee ci garab gi ñu nekk ci bunt bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa mathwaahum yi baabun fi aadaabil majlisi wal jaliis buntu cent vingt-neuf chapitre téeméer ak fanweer bu manqué benn di wax ci tegginu jataay ak ngay ci suñu jotaay bii ñu génn nag xadis biñ mujj woon a gis moo doon xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu nekkoon xadis numéro 826 mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa qaama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi alhamdulillah dañ ko boole woon ak xadis bi jiitu woon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ñu yëgle woon bi ci tegu mu doon xadis numéro huit cent vingt-sept mu ne wa an Jaabir ibn Samura mu ne mu ñu jële ci Seydina Jaabir di doomi Samura gis nañ ko keroog comme niñ ko fàttal woon ci jotaay bii ñu génn eh, xadisam moo doon ñaareelu xadis ci buntu cent vingt-huit chapitre cent vingt-huit biñ génnoon radiyallahu taala anhuma annahu mu ne nee na kunna ñun de ñu nekkoon ida atayna an-nabiyya bu ñu dikkaloon yonent bi sallallahu alayhi fekke jataayam jalasa day toog ahaduna kenn képp ku nekk ci ñun rek saxaaba yi ku ñëw haythu yantahi yow boo ñëwee fa fa jataay bi yam rek foofu ngay toog waaw doo ñëw di burux di di puus nit ñi di di ngir ngir ngir dem jege fee déedéet waaw ndax ñoom dañ doon tooga toogit bu correct bu civilisé waaw mooy toogi ni gën a civilisé bu ma sa jaar ci kaw àddina mooy na yoneen doon toggee saxaabaam ku ñëw mi ngay def haythu yantahi mooy al majlis fa xamante ne ni fa la euh, jotaay bi yem foofu ngay toog waaw ku ñëw rek toog mu ne rawaahu solo ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijizi wala Sijistani rahimahullah wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii wa qaala mu ne imaamu Tirmidhi moom bi mu ko solo da cee teg ne xadiisun li xadiis la xasanun bu baax kon laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet sëriñu imaam Abu Dawud di al imaamu Ahmad indi na ko ci ñetti bërëb ibn Muhammad ibn Hanbal al imaamu Abu Dawud rahmatullahi ala al-jamii mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fi at-tahalluq foofu la ko indi waaw mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far al-Warkani <laughs> wa wa Hannad waaw mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far al-Warkani di Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad ibn Abi Hashim al-Warkani Abu Imran al-Khurasani al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa Hannad Hannad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr abu sari alkuufiyu alwarraq alhanzali tamimiyu daarimi rahimahullahu rahmatullah alayhima anna sharikan axbarahum kana sharik moo leen nettali muy sharik ibn abdillah ibn abi sharik alxaaris ibn aws ibn alxaaris ah, abu abdillah alqaadi alkuufi annaxaañ sharik <laughs> sharik eh, jàmbaar dëgg la woon waaye nag <laughs> côté mokkalam la amewoon problème waaw moo na al imam alxafiz tuddoon nañ koy fan yee li imam alxafiz ibn Abdul Barr doon wax naan imaamu Maalik moom bu ne as-siqa moo ma nettali rek ah jëlee naa ak as-siqa mu mu nettali ma al imam ibn Abdul Barr ne boobu non non non non non non non non non non non retirons du sarik boobu ko ko keneen la kii la woon kooku kii la eh, <laughs> waaye góor gi nu mu tudde di <laughs> ibn Lahiya voilà kooku kooku ibn Lahiya la woon non Sharik mi Sharik en fait kuufi la naxa'i la sauf que eh, eh, Sharik côté mokkalam la amee problème moo tax al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne Sharik mi nag daan ne woon koo xamante ne nii saduqun yuxti'u kathiran waaw dafa bari woon lu muy juum moo ci isra wal mi'raj bi mu ko nettalee jëlee ci Seydina Anas radiyallahu anhu moom da ciy juum da ci juum euh, place yonent yi alayhimu salaatu salaam fi ñuy nekk ci asamaan si da ciy juum ah fay yow est xam nga loolu sax barki barki yàlla laa wax. fii mu ne dañoo nekkoon ci lees di tàmbalee jàng hadis yaa ngi fii dugal yi laaj ma ne ah laaj bokkut ci jàng <laughs> laaj bokkut ci jàng <laughs> ah <laughs> Sharif ñu fi indi kat ibn Sharif al-Qadi ibn Abdillah ah waaw léegi wax ji mooy yow est-ce xam nga sa euh, asamaan yi yonent yi alayhi salaam yonent saa saam romboon Isra al mi'raj al mi'raj est ce que yow xam nga fuñ nekk hmm? yomb na xoola boo jàppee bayt bi Seydil Haaji Maalik doon na bi aadamin marra ah Isa thumma Yuusufin wa Xanuuxin thumma Haaruna Muusa wal abi rahimi <laughs> ah bi aadamin marra isa summa yusufin ah yusufin bokk yusufin waa xanuxin summa ah nan la ko waxete bi adama mara <laughs> bi adama bi adamin seyna adam la yoneen saa saam njëkk ja romb mooy asamaan bi mu njëkk a jox seyna adam la romb summa isa mu romb Isa sauf que Seydina Isa kese ne wu fa ak Seydina Yahya tubaab yi naan ko Jean Baptiste <laughs> Seydina Yahya bi Adamin marra Isa Yusufin wa Xanuxin thumma Haruna Musa wal Abrahim bi Adamin marra isa summa yu bi adamin marra isa yusufin wa xanuxin summa haruna musa wala abdirrahimi noonu la buntu isra wal mi'raj noonu ne da ko sayyidi alxaaji Malik laa wax alayhi ridwaanul Malik waxe mooy bi aadamin sayyidina Adam la njëkk romb première asamaan deuxième asamaan mu ne Isa mook sayyidina Yaxya nag ñoo fa ne foofu rek mooy asamaan dem ñaari yonent alayhi salaam boroom xam-xam yi nag ne xikma bi mooy sayyidina Isa après day wàccaat comme que daa war a wàccaat te asamaan yi il faut mu am ab yonent looloo tax am nañu ne looloo tax ñu moom te dañoo takkoo woon doomu mbokkam bi ah muy eh, Seydina Yaxya ndax ñoom ñoo doon dundandoo léegi Yuusufin troisième asamaan yonent saa salaam gis fa yonent boo xam ne ba mu laajee Jibril da koo présenté ne ko eh, mu gis moo gin a rafet ci ñum gis ñëpp moo ci gin a rafet mooy dañ non da koo gis ñu jox ko xaaju taar voilà xaaju taar mu ne ko kii mooy Yuusuf alayhi salaam mu ne ko nuyu ko mu nuyu ko mu daal di koy fay ne ko marhaban comme ni Seydina Adam wax alayhi salaam mais Seydina Adam dane sama doom bi marhaban bil ab bi bi bil ibn as-salih bienvenue sama sama doom ju ju ju ju ju ju baax ji ji gën ji sama doom yi yaa ngoo kon ñetteelu asamaan kan yuusufin waa xanuuxin kan mooy xanuux yeneen te àll xanuux fay kuy xanuux <laughs> ah dit xanuux nag wax dëgg yàlla nag maa ngi koy door xanaa <laughs> door yow <laughs> déglu woo xilaas xanuux Seydina Idris alayhi salaam mooy xanuux ah quatrième asamaan Seydina Idris summa haaruna muusa wal abirrahimi cinquième haarun waaw ibnu imrana laa muy frère seydna muusa ah, seydna haarun mooy cinquième asamaan sixième asamaan muusa muy seydna muusa wolof yi naan ko njàmme seydna muusa ibnu imrana ah après wal a loolu mooy juróom benneelu asamaan juróom ñaareel wal abirrahimi al abirrahim mooy beneen baay baay bi fees dëll yërmande muy Seydina Ibrahimul Xaliil moo tax mook Seydina Adam kefe ñoo wax yeneen saa salaam ne ko bienvenue suñu doom yi ñu ci des ñett kenn waxu ko sama doom parce du seen si <laughs> kee la nekk Seyna Adam mooy baayu ñëpp Seyna Ibrahim mooy deuxième baayam waaw mu ne ko bienvenue sama doom ju baax ji wal abir rahimi moo nekk ca juróom-ñaareelu asamaan ba gën a kawe nag waaw ba pare nag wéeru ci ay al baytul maamur kaaba gi ci kaw Seyna Ibrahim alayhi salaam moom la ko yàlla teralee mu wéeru moom la wéeru waaw allahu akbar kon kon asamaan <laughs> léegi nag sauf que Sharif bi mu ko jëlee Seyna Anas jëlee ko ci Maalik ibn Sarxara radiyallahu anhu dafa juum dafa jaawale asamaan yi jël yenn trophée di def leen fii def leen alors que lii ñu la wax mooy lim deme kon bi adamin marra isa yunusin no yusufin waxanuuxin thumma haaruna musa wal abirrahimi voilà kon faire moo cette parenthèse bi nga xam ne bu ama am solo la bi al isra bi al mi'raj kon sharik moo ñu fi indi woon ibn abdillah al qadi admakhani jàmbaar la woon mais dafa bari woon lu mu doon jiw moo tax al imam al hafiz ibn hajar mu nekk ci taqrib at tahdhib saduqun yukhti'u kathira taghayyara hifdhuhu mundu wali al qada bil kufa mu ne moom ku dëggu la waaye nag da doon juum lu bëree bëree bëri moom daal bi ñu ko nommé def ko juge Kufa mu nekk le le de Kufa mu nekk le juge qadi bi attekatu waa Kufa ci la commencé ci saase ak mokkalam daal di soppeeku muy fàtt mu bari lu muy juum waaw mu soppeeku mu ne waaye wa kaana aadilan fadilan aabidan shadidan ala ahli al bidaa waaye nag Sharif mi dafa newoon koo xamante ne ni ku maandu la woon ku baax la woon jaamukatu yàlla ku taroon ci waa bidaa ah, waaw allah rahimahullah kon al eh, eh, kii eh, kon Muhammad ibn Ja'far al-Warkani ak Hannad ñu ne anna sharikan akhbarahum ken sharik moo leen nettali an Simakin mu jële ci Simak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid Abul Mughira al-Bakri al-Kufi rahimahullah moom moo ko jëlee an Jabir ibn Samura mu jëlee ko ci Seydina Jabir ibn Samura ibn Junada Abu Abdillah ñi ne Abu Khalid as-Suwa'i al-Amiri waxoon nañ la moom baayam yépp ay saxaabi lañ muy saxaaba doomu saxaabi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kunna ah dégg nga fii lu mu wax comme imam indi kunna ida atayna nabiyya sallallahu alayhi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi nii la ko al imamu Abu Dawud daal di solo kanta al imamu dana wa Tirmidhi al imamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom mu ngi ko indi ci jaami'am bi di sunanu Tirmidhi abwaabul istizaan wal aadaab an Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabul mu ne haddathana Ali ibn Hujr Hmm? Ali ibn Hujr keroog moom laa bëggoon a wax ah <laughs> Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ah, Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Sharik Sharik ngoog moom lañ gis sànq rahimahullahu ta'ala al-Qadi an-Nakha'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Simak ibn Harb gis nañ ko sànq an Jabir ibn Samura gis nañ ko sànq radiyallahu anhu qala kunna idha atayna an-nabiyya ah, gis nga idha atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jalasa ahaduna haythu yantahi nii la ko al imaamu mu hada hadithun hasanun gharib al imaam al hafiz <coughs> al al mu teg ci lii de hadith la boo xam ne bu baax la gharibun waaye bu tumurante mu ne waqad rawahu Zuhayr ibn Muawiya an Simakin ayda mu ne Zuhayr ibn Muawiya daal na koy solo moom itam jële ko ci ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy Sharik eh? kon loolu lii mooy li nga xamante ne moo ñëw ci hadis bi nii la ko euh, borom euh, ñaar ñi mu tudd daal di indee léegi nag hadis bii nii moom lëkkaale mu bunt bi lenn la mooy nit ki bokk na ci tegginu jataay tegginu jataay yow boo ñëwee ci jataay te moom la indi ci hadis Seyna Salman bi ñëw après bul ñëw di jéggi doq nit ñi quoi fekk ñëpp toog. na ñëw di puusat di di di di di écarter di jàll quoi di di ñu lay kii ñëpp toog ngay jéggi di kii di kii ah ngeen baal ma de waaw ah, baal leen ma de waaw dem féedéet yow waroo def loolu boo ñëwee rek it jataay ni fi nga njëkk jot fa jataay ba yem toogal noonu waaw bu fi jaay ne borom daraja laa borom nangam la wala dañu maa war a kii dañu maa war a gis ba kii war baa xajal déedéet loolu lañ gisoon ci jataay bii ñu weesu bi Seydina Abu Bakra bi bi bi mu too ñëwee am ku nar a jóg jox ko place mu ne ko déedéet yore saa saa da doon tere bi te Ibnu Umar lool ku ko commencé woon defal mu bañ kon loolu lu am am solo la kon lii mooy beneen teggin ci tegginu aadaabul majlisi wal jalis mooy nit boo ñëwee ci jataay fa jataay bi yem toogal foofu bu fi nekk di bi man ngaa ñëw ba toog te kenn du la yëg waaw waaw mais ñëw bëgg boo ñëwee ku nekk nga perturber ko voilà daal di fël kii waddal benn kaasu ataaya bu doon taxawaalu foofu ne ko këlëb naan maa ngi jéggalu de non yow kay avancé rek toogal lañ la war a wax <laughs> moo tax euh, Salik ibn euh, Salik ibn Salik al-Ghatafani keroog bi mu duggee ci àjjuma ji yoneen saa salam di xutba mu dugg ci jàkka ji di romb di kii euh, di jéggi yoneen saa salam arrêté xutba bi ne ko tax ne ko toogal ne ko yow yéex ngaa ñëw ba pare la aadayta wa aanayta yéex ngaa ñëw ba pare lor nga nit ñi waaw mooy loolu la waaw kon mooy da ngay toog fii jataay bi yam lool ci ja dafa bokk ci tegginu euh, euh, jataay te moom la yonent bi alayhi salaam saxaabaam yi noonu lañ doon doxalee moom te loolu mooy li jaadu moo tax neewu leen eh, kenn du doxale nii waaw loolu mu doon gis ñuy doxale noonu Eh, mu saxal leen ci loolu teggin la boo xam ne ci tegginu jataayi la bokk al imaamul xaafizu ahaduna la wax te saxaaba yi la na ñoom ñëpp amul boobu de Seydina Abu Bakar moom garaawul déedéet ñoom ñëpp la moo tax nit bu ñëw ne boo man nag comme comme zu daraja la <laughs> boroomi daraja la kon man damaa war a déedéet da ngay def yéen parce que innamal mu'minuuna ixwa jullit ñi ñooy ay mbokk tatakaafa u dimaa'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnaahum allah hadith sayna ali radiyallahu anhu wa ardaah mooy amul ay ay ay sous classe ci biir jullit ñi ay mbokk lañ innamal mu'minuuna ixwa waaw sa daraja lu mu kawe lool sa digganteeg sa borom la mais mënoo ñëw di ko wan sa mbokk jullit di wan ne man maa leen ëpp daraja ah, non attention bon kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg hadis bi nga xam ne moo ci